ash-Shaafi'iyyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa azka s-salaam fil baabi s-saabi'i baabun fil yaqiini wat-tawakkul at-taasi' an ummi al-mu'miniina ummi salamata wa ismuhaa hindun bintu abii umayyata hudhayfata al-makhzuumiyyata radiyallaahu ta'aalaa anhaa anna an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallama kaana anna an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallama kaana idhaa kharaja min baytihi qaala bismillaah tawakkaltu alaa allaah allahumma inni a'uudu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya hadiisun sahiih rawaahu abu daawuda wa tirmidi wa gayruhumaa bi asaaniida sahiihatin qaala tirmidi hadiisun hasanun sahiih wa haadaa lafdu abi daawud rahmatullahi alayhim kon eh, al imaamu Nawawi ci gannaaw bi ñu génn gisoon nañ hadiisu Mawlaana Siddiq radiyallahu anhu keroog muy nettali bi muy gàddaay ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba mushrikuuna yi daanaka jege woon nañ leen lool sax yonent bi alayhi salaatu salaam daal di dalal xolam ah dalal xelam ak xolam ak lépp. que ne euh, ma zannuka ya aba bakr bisnayni allahu salisuhuma tey nag al imam mu ne at-tasi' mooy neuvième juróom-ñeenteelu hadis ci bunt bii ñu nekk muy baabul yaqin fil yaqini buntu ci wàllu am kóolute ci yàlla wa tawakkul ak di wàkkeerlu kese ci yàlla mais mooy hadis numéro quatre-vingt-deux bañ tàmbalee téere bi ba léegi bañ tàmbalee téere bi ba léegi xadis bi mooy xadis numéro quatre-vingt-deux juróom-ñett fukk ak ñaar mu ne kon at-tasi' neuvième xadis maa ne ummil mu'minin mu ngi koy jële ci yaayu way ngëm yàlla yi ummi salamata kii mooy yaayu salama loolu doon dàkkante la waaye bu ngi tuddoon mu ne wasmuha te turam hindun hind la tuddoon bint abi umayya di hind di doomi abi umayya Abu Umayya boobu nan la tuddoon Hudhayfata Hudhayfa la tuddoon al-Makhzumiyatu muy Hindu ismuha Hindun al-Makhzumiyatu voilà moo tax mu nekk noonu hmm, moom la accord bi di demal ah di doomi bintu Abi Umayya Umayya Abi Umayya boobu mooy Hudhayfa la tuddoon ah zaatu rakba waaw moo doon moom dafa nekkoon ku tabe woon moom mii tamit baayam al-Makhzumiyya ko ñoo woon ci waa Banu Makhzum ci waa Quraysh ab waasow mag ci waa Quraysh radiyallahu anha na borom bi gërëm ko mu nekkoon soxna ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne am na nabiyya bi alayhi salatu wasalaam nekkoon na loo xam ne kaana moom la dëkke woon kaana nekk woon na na koo xam ne ida xaraja min bayti bu ma soon a génn néegam génn këram xaala day wax bismillah lii la yonent bi alayhi salatu wasalaam doon wax bu doon génn këram danaan bismillah tawakkaltu allah waaw mooy ci turu yàlla de laay tàmbalee sama génn gi ci yàlla waaw ci turu yàlla tawakkaltu ala allah maa ngi wàkkeeru dong ci yàlla kese allahumma esa borom inni man rasulullah de sa njaam sallallahu alayhi wasallam a'udhu maa ngi ñëw di làqu ci yow ngir nga musal ma ci lan an adilla waaw an adilla mooy ma sànkaate waaw waaw ma sànku ba yoon yi nga xam ne moom nga tëral man ma nekk ci leneen topp sama bakkan ba sànku waaw loolu bu dee ci xaq yonent ma lay saab saab moom loolu amu ci waaw li ñu naan bakkan ni ñu xamee bakkan ci ñu ci def loolu amu ko du bakkan boobu la am de mukk waaw mais lii mooy kenn ku nekk ci ñun an adil la maa ngi lay ñëw di làqu ci yow nga musal ma ci may ma sànku wëllif sa yoon wu jub wi muy lislaam waaye aw udil aw udal la waaye maa ngi lay ñaan ñëw di làqu ci yow borom bi tabaaraka wa taala ba bu ma kenn sànk waaw <laughs> bu bu cànku gi di bàyyeekoo fi man waaye it bu mu bàyyeekoo ci keneen di ma laal waaw bu ma kenn sànk <laughs> waaw aw azilla wala man ci sama bopp ma tarxiis waaw ma tarxiis bay def bàkkaar yoo xam ne jubluwuma ko ci woon de mais rek baaxul de mooy bàkkaar la loo tere la waaye nag ah tarxiis a ma def ko waaw mooy du dama tee jublu woon ne naa ko def waaye de après laa ne é eh, eh, def naa lu ma loona def nag de waaw mooy aw asil la yàlla maa ngi ñëw di làqatu ci yow borom bi hein ginnaaw bi ma wàcceerloo ci yow tey tàmbalee sa tur di allah waay waaye aw asil la wala ma tarxiis aw usal waaye it yàlla na bu ma kenn tarxiis loo waaw aw azlima yàlla na maa ñëw di làqu ci yow waaw yàlla na nga musal ma ci may tooñ an azlima may tooñ mbindeef may tooñ kenn koo bind yàlla na waaye di tooñ sa bopp sama bopp ndax tooñ am na ñoo xam ne seen bopp moo tax mu ne walaakin az-zaalimiina kaanu anfusahum walaakin al-kaafiriina wala yéefari kaanu anfusahum yazlimuun ñoom seen bopp lañ doon tooñ même loolu borom bi yàlla nañ ma ci musal waaw may tooñ kenn wala may tooñ sama bopp aw uzlama wala boog ñu may tooñ waaw waaw yal na bu ma kenn tooñ waaw yal na bu tooñ kenn di bàyyeekoo te moom di ñëw ci man aw ajhara maa ngi ñëw di làqu ba léegi ci yow borom bi tabaaraka wa waaw may jëf jëfu ñu réer ñi waaw di lor nit ñi di leen sànk waaye di leen lor sama làmmiñ ak samay loxo yal na nga ma musal ci loo aw yujhal alay walla am ay nit di moo di def loolee ci man waaw di dama jottalil li nga xam ne mooy lor yi ak di ma ñaawe jëme ci man waaw di jëflanteeg man jëflanteeg ñu sànku ñu te réer yàlla na nga ma musal ci yoon mu ne xadiisun lii def xadiis la boo xam ne saxiixun bu wér péng la nag waaw rawaahu soloo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud muy Sulaymaan ibnu al-Ash'as as-Sijistaani yu noonu la tuddoon as-Sijzi yu noonu la ko imaamu imaamu Tirmidi noonu la ko doon noonu la ko woowe am na xadiis bu mu jëlee ci moom naan as-Sijzi yu waaw as-Sijzi yu moom mii la mooy as-Sijistaani yu waaw imaamu Tirmidi moom as-Sijzi la doon la waxoon <laughs> waaye moom mii la mooy as-Sijistaani mu ne kon rawaahu solo na ko Abu Dawud abu Abu Dawud ah wa Tirmidhi ak imaam Tirmidhi mi ma la wax sànq ne moom as-Sijzi la ko doon la tout cas moom solo xadiis la même as-Sijzi Abu Dawud as-Sijzi waaw kon wa Tirmidhi ak imaamu Tirmidhi solo na ko wa ghayruhuma ak ñeneen ñu noon bi asaaniira ci ay ay sanad saxiixa yu wér mu ne qaala Tirmidhi mu ne imaamu Tirmidhi de nee na bam solooy xadis bi dane xadisun lii de xadis la xasanun bu baax saxiixun bu wér mu ne wa hada imaamu Nawawi ne lii nag lafdu abi Daawud lii mooy kàddug Seydina Abu Daawud as-Sijistaani al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani yu ci kitaabu ñu ne awwalu kitaabi al aadaab jaal beenu téere bi wax ci teggini mu ne baabun maa yaqulu idaa xaraja min baytihi bunta gi li nga xam ne nit ki loolu lay wax bu génnee ci këram mu ne haddathana muslim ibn ibrahim mu ne fi ñu nettali mooy muslim ibn ibrahim al-asadi abu amr rahmatullahi alayhi al-farahidi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana shu'ba mu shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki al-azdi abu bistam ma ah, musimi an mansur mu jële ci mansur ibn al-mu'tamir abu atab radiyallahu ta'ala anil jami' an sha'bi mu jële ci abu eh, amr muy amir ibn sharahil ah. Abu Amr ah, moom mu dàkkantalam nag la gën a siiwee mooy eh, ash-Sha'bi ah mooy eh, nii nii eh, niñ koy askanel ash-Sha'bi an Ummi Salama moom moo ko jëlee ci yaay suñu yaay di Ummu Salama di Hind bint Abi Umayya waxoon nañ la ko rahmatullahi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat mu ne maa xaraja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min bayti qat'in illaa rafa'a tarafahu ila as-samaa'i fa qaala allahumma a'uudhu bika min an adilla wa udalla aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujala alay voilà nii la ko imaamu Abu Dawud indee waaw moom dane imam Abu Dawud bi mu indee càllale boobu dane sayna Ummu Salama de nee na anha maa xaraja nabi yonentu way saa sa masula génn sallallahu alayhi min bayti ci sama néeg xattu mukk war a génn illaa lu dul rafa tarafayhi day yëkkati xool bëtam yi ila sama ci asamaan si xefu bëtam yi xool ci asamaan si fa qaala mu ne allahumma yasa borom a'udhu bika mooy ñaan li nga xam ne moom lañ gisoon sànni mu ne kon wa Tirmidhi imam Tirmidhi daal dina koy solo al imam Tirmidhi mu ne moom duñ ko solowee dane hasanun sahih waaw loolu la wax moom imam Tirmidhi mu ne haddathana Mahmud ibn Ghaylan qala haddathana Waki' قال حدثنا سفيان عن منصور عن عامر عن عامر الشعبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم aw najhala aw yujhala aw yujhala alayna hada hadithun hasanun sahih ni na ko al imam tirmidhiyu mu ne nag wa ghayruhu nii la ko solowee wa ghayruhu mooy seen ah ah yow war ngaa war ngaa kii sax mooy al imaamu Ahmad <laughs> ak al imaamu ibnu Maajah al Qazwini rahmatullah alayhi ñoom ñëpp solo nañu hadis bii nii lan la ñu indil hadis bi mooy yonent may saasaam dañuy jàngal ne wàcceelu du la effort boppu nit ki déedéet du ci dara sax yàlla kese def. yàlla mooy defal ci xol ku ko neex lu ko neex nga ñaan ko bu may la ngay man di aj sa xol ci moom waaw moo tax saa bu doon génn këram danaan boo gisee imaamu Nawawi dafa jël li mu ne kaana ila xaraja min baytihi lool ci xadiis imaamu Tirmidi bi la ñëw waaw après mu indi leneen li waaw mais kaddu yi wax na dëgg bismillahi tawakkaltu ala allah car yooyu moom Euh, yonentu way sa sam da wax loolu imaamu Abu Dawud moo ko soloowe noonu dégg nga léegi imaamu Tirmidhi moom annazilla moom da koo def au pluriel inna na'udhu bika waaw ñu ngi muslu ci yow alors que bële dane bismillah tawakkaltu ala xam ne li mu mën am ci ñaan manu ko am ci leneen nay ñaan boroomam mu may ko wàkkiiru te lépp lu muy dugg même buy génn kër buy génn këram buy dem ci mbir na tàmbalee turu yàlla tawakkaltu ala allah maa ngi wàkkirlu sama lépp maa ngi nii di génn lépp nag sama borom bi laa wékkiru loolu nag boo ko waxee mooy ci mbedd mi lépp lu sa borom boo nga wàkkirlu di tere waroo ko faa nekk di xool wala di ko lijjanti te lépp lu mu ma digle rek ci mbedd yeeg fa nga ci yoon nga war waaw te lépp lu la fa dal bul ne man de bi ma génnee sama kër waaju gàtt ji ma daje woon ay way yàq na samay mbir ci laa xamoon ne samay affaire bu baax wal iyaadu kon yow wàcceerlu woo sa borom dëgg-dëgg déedéet nga génn benn nga am benn sox nga ne non man kay diw bi ma dajeeg moom mu may nuyu ak jooy yow wàcceerlu woo ci borom bi dëgg-dëgg déedéet lépp lu la dal ci sa yaram ak sa lépp nga xam ne borom bi man laa wàcceerlu lu ma ko ji nit surtout yoo xamante ne nii du euh, dara ci ay feeru euh, yow yow yaa ngi yor sa oto mbëkk kenn wala kenn mbëkk la nga ne waaja nga romboon fële moo tax wal iyaadu billah hmm? kon nag. di wàkkirlu ci borom bi boy génn waaye it booy génn lu mu li ci borom bi nii ngay ñaan borom bi musal la ci da ngay aj borom tabaaraka wa kon al imaamu an taala mu al-ashir an Anas radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa man qaala yaani idaa xaraja min baytihi bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illaa billah yuqaalu lahu hudiita wa kufita wa wuqiita wa tanaxxaa anhu shaytaan rawaahu abu daawuud wa tirmidiy wannasaa'iy wa gayruhum qaala tirmidiy rahimahu allahu taala hadiisun hasan zaada abu daawud fa yaqul yaani shaytaan yaani shaytaan li shaytaanin aaxar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya kon eh, lii nii xadiis bii la ci al imaam an-Nawawi daal di teg mu ne al-ashir mooy dixième xadiis ci buntu bi waaye mooy xadiis numéro quatre-vingt-trois juróom-ñett fukk ak ñett. mu ne an Anas mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw xadiis bi mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala neena qaala rasuulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena man qaala képp ku wax mu ne yaani ida xaraja min bayti mu ngi ci jublu bu dee ne dafa génn këram waaw mu wax lii ne bismillah comme li ñu waxoon ci xadis les wees ci turu yàlla da lay tàmbalee lay génne ah bu waxee lool ne tawakkaltu ala allah maa ngi wàkkee lu dong ci yàlla wala xawla amul pexe ngir mën a mucc ci dara wala xawla amoo pexe ngir mën a xëcc benn yi wala quwwa aw ma kattanu mucc ci dara wala quwwa aw ma kattanu bijj benn xëcc benn njariñ illa billah loolu di ko jaare ci yàlla mu ne képp ku wax li yuqaalu lahu dañ koy wax ne ko yow de hudiita mooy gindi nañ la ci yoonu njub waku fiita te fegal nañ la bépp njàqare boo mën a am lépp loo xamante ne moom nga am comme problème xamal ne sa boroom daal dina koy fegal wa wuqiita te aarees nañ la waaw yow am nga protection d'Allah am nga wiqaaya ci sa borom waaw sa borom sàmm na la watanaha anhu shaytaan bu ko defee shaytaan yi daal di koy sori daal di dandu waaw sori ko moom waajoo jële mu ne lii nii rawaahu soloo na ko Abu Dawud waaw muy al imaam Abu Dawud mi ñu la waxoon euh, Sulaymaan ibn ibn Ash'as al as-Sijistaani ah, ah, ah, mu ne wa Tirmidi ak imaamu Tirmidi wa Nasaa'i ak beneen sëriñ bi muy al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mu ne wa ghayruhum ak ñeneen ñu dul ñoom mu ne qaala Tirmidi imaamu Tirmidi moom bi mu ko solowee daje teg nee na xadiis lii de xadiis la xasanun boo xam ne bu baax la imaam Abu Daawuud mu ne mu ne bi mu ko ëndee mooy xadis bi mu teg juste après xadis yaay ummu salama bi nii mu ko rangalee moom imaamu Nawawi rahimahullah boo demee ci sunan Abu Dawud noonu la ko rangalee dafa indi xadis yaay ummu salama gis mu daal di ciy teg ci buntu bi la waxoon sànq indi ci xadis bii mu xadis ay naanas mu ne haddathana Ibrahim ibn al-Hasan al-Khatami rahmatullah alayhi qala haddathana Hajjaj ibn Muhammad an ibn Juwayj Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala gis nga Ishaaq bi ibn Abdillah ibn Abi moom moom ma ba yaayam eh, Abu Talha ñëwee mu ne ko mu ngi doom jooju ñu jur keroog biñ biñ tëddee ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal leen moo abi talha ishaq bi nag doomam la voilà doomu abdullah boobale an anas moom moom ishaq ibn abdullah ibn abi talha moo ko jëlee ci sayyidina anas ibn ibn malik radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha kharaja ar-rajulu min baytihi fa qala bismillahi tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa billah qala yuqalu hina'idhin hudit wa gufit wa wuqit fatatanahha lahu ash-shayatin fa yakunu lahu shaytanun akhar kayfa laka bi rajulin qad huniya wa kufiya wa wuqi kon mu ngi nii moo tax mu ne zaada Abu Daawuda al imaam Abu Daawud de yokku na bi mu soloo xadiis bi mooy liñ jàng léegi fa yaqulu mu ne yaani ash-shaytaan shaytaani day wax yaani ash-shaytaanu day wax li shaytaanin aaxar bi wax beneen shaytaani bi <laughs> benn saytaane lay wax mbokk saytaaneem ne nga waay yow kay fa laka bi rajul mais yow lan nga am ci benn waay joo xam ne xad hudiya gindees nañ ko wa kufiyata fegeel nañ ko fegal nañ ko wa wuqiyata aar nañ ko sàmm nañ ko boroom ak ma ko defal ñun lañu man ci kii ah. kon lii hadis bi lan la ñuy jàngal que ne nit ki boo bàyyee lépp sa morom moom doy na la waaw waaw waaw waman tawa waman yatawakkal ala allah fa huwa hasbu bi aaya boobu rek lay lay lay lay leeral képp koo xam ne dafa wàcceelu te gisoon nañ ko bi ñuy tàmbali buntu bi képp koo xam ne dafa wàcceelu ci boroomam na ko leer ne boroomam doy na ko waaw kon nag wàcceelu am solo buntu lii buntu am kóolute ci sa borom wàcceelu te ku amul kóolute ci sa borom manoo wàcceelu ci moom am kóolute di wàcceelu ci moom booy génn tawakkaltu ala Allah wala hawla am ne dara la kenn manul benn pexe wala benn kàttan ci lu dul ci yàlla yàlla kese waaw waaw sinon moom kenn lal manul dara te boo waxee lii protection bii ngay am kon nag al imaam euh, euh, kon wax na la ñi nga xam ne ñoo ko solo al imaamu Tirmidhi tamit solo na ko mu ne al imaamu Tirmidhi qaala Tirmidhi hadithun hasan voilà imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom bi mu ko solee euh, dane hada hadithun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadha al wajh mu ne lii hadith la boo xam ne bu baax la. xadiisun xasan gariib bu tumuranke la naarifu xamuñu ko illa min hada al wajh wajh lu dul ci wàllu yi kon nag mu ngi noonu kon nag ñu jàll na ko noon al imaam ibn Hibbaan daal na koy solo rahmatullahi ala al jamii kon ñu jàll xadiis bu mujj bii mooy xadiis bu mujj ci buntu bi waaw buntu baabun fil yaqiin wa tawakkul mooy xadiis al imaam mu ne al haadi ashar wa an anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana axawaani ala ahdi nnabiy sallallahu alayhi wa sallam fa kaana ahaduhumaa ya'ti nnabiy sallallahu alayhi wa sallam wal aaxaru yaxtarif fa shaka al-muxtarifu axaahu linnabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qaala fala'allaka turzaqu bihi fala'allaka turzaqu bihi rawaahu at-Tirmidhi bi isnaadin sahiihin ala sharti Muslim yahtarif yaktasibu wa yatasabbab kon xadis bi mooy xadis bu mujj ci suñu buntu bi walillahi alhamdu wal minna mu ne ala haadi ashar alhaadi mooy benn ashar fukk muy fukk ak benn muy xadis numéro onze waaw mooy xadis numéro euh, onze ci téere bi waaye mooy ñun ci ñun mooy xadis numéro quatre-vingt-quatre juróom-ñett fukk ak ñeent mu an anas wa an anasin ba léegi mu ngi koy jële ci kim jëlewoon xadis bi sànq muy sayyidina anas xaadimu kaana axawaani dafa am ñaari mbokk <laughs> yoo xam ne ala ahdi nabi ci jamono yonent bi alayhi salaam doon dund fa kaana ahaduhuma kenn ki ci ñoom yatti nabiya moom saabu bu ma soon a xëy da doon dikkal yonent bi alayhi ngir sàkku ci xam-xam waaw ngir lépp lu yonent bi alayhi salaam di jàngale dara du ko ci rëcc waaw kanta wal aaxar keneen ki nag yaxtarif moom day doon yaxtarif imaamu Nawawi ca suuf mu ne yaxtarifu mooy yaktasibu mooy day fàggu li muy tekki mooy di fàggu waaye te sabab di topp ci sabab yi ngir am dara waaw moo da doon liggéey ngir di topp échelle yi lay jokkale ci nga am sa dund moom da ci doon jaar mooy di uti loo xamante ne nii ngir lu muy dunde léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la demee waajoo ñu nga xam ne moom moom da doon liggéey kenn ki di dem ci yonent bi saa saam kese kii kenn ki di liggéey lii nag li dina feeñ mooy ñoom ñoo dëkkoon ñoom biñ dëkkee waajee ci lim doon dund bu bu bu liggéeyee la am ñoom ñaar ñëpp ci lañ doon dund waaw fa sakal muhtarifu axaahu ki nga xam ne moo ki nga xam ne moo doon sàkku moo doon liggéey liggéeykat bi ci ñoom ñëw ci yonent bi saa salaam waaw axaahu lin nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jàmbat ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko moom daal mbokkam nii daal moom saabu bu xëyee day ñëw ci ci yow yonent bi alayhi salaatu salaam fii rek lay nekk alors que man da ngay xëy di liggéey mooy comme si daal moom xanaa war nga koo wax moom itam muy liggéey bu ko defee muy am lu muy indi man ma am lu muy indi quoi <laughs> fa qaala yonent bi salaam ne ko fa la'allaka turzaqu bi ne ko amaana de amaana te yow li ngay am wërsëg da am te sa liggéey ba yàlla ci moom mii la ko jaarale mooy ci barkeeb moom mii amaana ci moom la borom bi di jaarale sa wërsëg waaw allahu akbar <laughs> waaw kon bul jàpp ne yaa ngi liggéey kee bu ñu ut xam nga jàpp ne yaa war gën wala boo lu tax muy ci non voilà oh. <laughs> mu ne ko amaana peut-être que yow borom bi da lay wërsëgale di ko jaarale ci mooma waaw mu ne lii rawaaw soloona ko at-Tirmidhi al imaamu at-Tirmidhi bi isnaadin sahih ci sanad boo xam ne bu wér la ala sharti muslim nekk ci shartu imaamu muslim mooy góor ñi ngay fekk fii ñoom ngay fekk ci euh, euh, sahih imaamu muslim daal imaamu at na ne haddathana Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan Abu Bakr ah mooy Bundaar rahmatullahi alayhi qala haddathana Abu Dawud at-Tayalisi Abu Dawud bii nag bokkul ak Abu Dawud bee ñu doon wax sànq de as-Sijizi as-Sijistani kii moo moo kii kii moo leen féete woon kaw ah moom mi Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud rahmatullahi alayhi Abu Dawud mooy at-Tayalisi ah al-Farisi rahmatullahi alayhi anna mu ne qaala haddathana Hammad ibn Salama muy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri rahmatullahi alayhi an Saabit mu jële ci Saabit ibn Aslam al-Bunani gisoon nañ ko fa léegi sànq bañ rombee fee ci càllale imaamu Tirmidhi ah an Anas moo ko jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne kaana axawaani ala ahdi nabi mooy loolu boo gisee tur ñi mooy eh, li ñu ci amaloon solo ñi nekk ci tàllale bi boo demee ci sax imaam muslim ñi mu tudd ñi ñu mu jëlee xadiis bi da ngay fekk ñoom ci sax imaam muslim moom la naan ci sharh sax imaam muslim kon xadiis bii nii lan la ñuy jàngal mooy ne nit ki premièrement mooy dafa ràññeeku am ñoo xam ne xam-xam bi moom dañ koy dañ koy takk parce que moom euh, euh, culture yi ñëpp ba war a travailler loolu taxawul fenn waaw. bu doon ni ñëpp ñuy travail nañ da xam-xam bi du naax saay sax mais ñun gars waxuma la dara ku am jot sax doo ko doo ko consacré xam-xam moo tax bu liggéeyee ba sonn am ay jotam mu ngi ci ay ay caaxaanam léegi lan la ngeen bëgg il faut am ñoo xam ne moom xam-xam bi daa am lu leen di jaral gis nga kii nii mu doon def Seydina Abu Bakr Abu Hurayra noonu la meloon Seydina Abu Hurayra moom da ne woon man gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam man de gis nga saa bu ma ma soon a xëy maa ngi ànd ak moom nekkuma woon soxlaw ma woon am leneen waaw fu mu nekk maa nga fa ba moo tax mu takk ci xam-xam loo xamante ne nii néewaane ku ko takk te ñetti ak kese la dund ak yonent bi alayhi salaam waaw parce que dafa bàyyi woon lépp xam-xam am ñoo xam ne dañuy pare engagé wu ñi nga xam ne xamuñu xam-xam ak yooyu te ñu taxaw fee foog ne non ñii ñii dañu tayeel waay oh xoolal xoolal ma laa gaay gaay gaay chômage rek lañ ne waa ah, ku ñuy wax ñu nekk naan dañuy ut xam-xam nii c'est quoi ça te xamuñ ne yow bu xam-xam di réeroon bu xam-xam di réeroon borom bi ñépp lay mere te mën na leen a alak ci loolu yow ñii ñu kii moom lay taxawal loo xamante ne yow yaa ko waroon a taxaw lii muy def fardu ay fardu kifaaya la moom mu ko taxaw gis nga bu bàyyi woon bu ko ñenn ñu taxawee wàcc ñeneen attention attention de waxuñu que euh, am na xam-xam yoo xam ne fardu ayn la ci ñëpp nan laay jàppe nan laay jullee nan laay woo nan laay euh, aji makka bu dee ne aji makka nekk na farata ci man nan laay defee yooyu moom ñëpp ci yem ñëpp ko war a xam waaw nan laay génnee zakat bu dee ne nekk naa koo xam ne damay liggéey ta damay liggéey war naa ci génne zakat loolu moom amul ñu naan ne ko diw xam déedéet yow da koo war xam wala nga seet ku ko xam mu amoo bo mais xam-xam globalement gàncax xóotal baag yooyu tamit dafa am solo waaw. du ay way gars yi xool leen ñoom sax bu ñu xëyee ñu ngi ci jàkka yi quoi ñun ñooy liggéey ñu nekk ci jàkka yi daan dañuy dañuy dañuy sara ay hadith ay kii ñoom gars yi xam nga amul luñ def yow nga jàpp ne yow am nga loo leen gën parce que da ngaa réer ñoom bu ñu bàyyi woon li ñuy def borom bi alak la yow waaw borom bi da lay alak. ndax bu àddina bi yépp taxawoon toog ci alxuraan ak sunna la duñ ko doxal duñu ko jàngale duñu ko leeral borom bi da leen di alal way yow ñii di la dimbal moo tax yonent bay saasaam ne ko ah laal la ko ñëw di di di di jàmbat sa sa sa sa bokkum turzaqu bih borom bi daf lay eh, wërsëgal di ko jaare ci moom wala xit bari na nit koo xam ne jàpp ne di xeeb nit ñi parce que am na lu mu am alalu àddina te yonent bi saa na lu mel ni fa hal turzaquuna illaa bi du'afaa'ikum ne yéen nit ñi moo gis ne riche yi bu ñu bu ñoom dayoo xamul yonent bi am ne yéen est ce que duñ leen wërsëgal lu dul grâce li ko waral ñu tax ñu leen di wërsëgal mooy ñi gën a néew doole ci yéen. ñooñ la ci bi xool boo tax yonent bi ba ma waxoon ne am na am na ay eh, kii yu mu doon wax naan eh, eh, que ne bekkoor yi day am. bekkoor day am gis nga budul woon yenn bàyyi ma yi <laughs> budul woon yenn bàyyi ma yi ak yenn picc yi ak yooyu nga xam ne ñoom la ci borom bi seet du du wàcce taw bi ah non borom bi dara la dul wàcce la la dul wàcce taw waaw budul woon noonu dara du ko wàcce déedéet du wàcce dara ñooñ nag dalee na wàcce. ñooñu la ci borom bi seet moo tax ñuy wàcce ñuy wàcce li nga xamante ni mooy taw beeg yooyu waaw waaw bu dul woon bàyyi may ndax gaay bu dee nit ñi léeg-léeg def nañ loo xam ne borom bi bu leen toppoon dara duñu ko am waaw waaw ak ay liir yoo xam ne ñoom la ñuy nàmpal waaw bu dul woon ñoom wa atfalul rubba gone yoo xam ne ñoom togg guñ leen jëf waaw ñu leen di nàmpal ndeysaan konoon te kon borom bi dara la du day téye taw bi day téye taw bi du wàcce dara ndax nit ñi nekkuñu fi sax di def loo xamante ne lii lu nduróog baax la yàlla tere buy nekk lu baax mooy yàlla lañ nekk waaw ak bàyyi ba yi nga xamante ne lii manuñoo wax ñoom dañoo nekk ñoo xam ne borom bi seet leen ci ñoom waaw boroom bi seet ci ñoom daal di wàcce taw yi daal di wàcce xéewalam ndax ñoom waaye bu doon ñun ñun la moom ñun moom defuñu fi lenn lañ fi deful waaw tam kon bu boobaa borom bi dina sotti ci suñu kaw li nga xamante ne mooy mbugal mi mu tara tara tara kon nag mu ngi noonu de <laughs> moo tax it nit nekk na fi di di di li eh, yëkkati ku yëkkati parce que yow yow la sa poos yi am xaalis yaa yor usine yeeg yooyu nga foog ne yaa gën waa ji nekk ci jàkka ji yow bi nekk ci jàkka ji yaa ko warul a nangu di leen maral seen tànk buñ amee seen xew yu ñàkk fulla yi sax di la woo nan leen kaa leen ñu wàcceel kaamil te yow booy wàcce kaamil bala ngaa pare musique biy dàqee boo yées musique biy dàq nga bañ a dem eh, yéen ngi am fulla kaamil du pour affaire caaxaan yooyu que ne am na xaalis rek voilà yéen ñi ne kantaa yéen ñiy toppatoo diine moom ay ñoo leen gën di yëkkati mbagg non. xam-xam daa tedd waaw te yonent loolu day wan ne naa nekk nit ñoo xam ne dañuy dévoué képp ci xam-xam bi sinon doon na Seydina Abu Bakar ne ko demal liggéey waaw Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon na wax waa ji ne demal liggéey ne ko woo ma ko fii mu ñëw eh lu tax waaw mu ko kon nag il faut faire très attention quoi voilà <laughs> waaw léegi ko mën a muñ mën naa boole di uti xam-xam moom moom moom moom moom euh, dund gi moom loolu garaawul mais ngeen bàyyi ko waaw te ji sax melul ni comme ñu naa ah. kii daa ñëw rek bon loolu da koo jaaxal mu ñëw di questionner yonent bay saa nga xam ne moom moom day ñëw saa su ne ci yow man may liggéey yonent saa saam leeral xam nga ne moos kii ba mu fa jógee jàmbatatul loolu waaw jàmbatatul loolu mais moom dañuy xam ni mu demee di jàmbat di continuer waaw kon nag ndax moom dafa wàkkiirlu ci yàlla